baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa huwa alladi yatawafaakum billayli wa yaclamu maa jaraxtum binnahaari tumma yabcacukum fiihi liyuqdaa ajalun musammaa tumma ilayhi marjicukum tumma yunabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun suñu boroom tabaaraka wa tacaala ne wa huwa alladi mu ngi wax ci laayaab juróom benn fukk bi mu ne wa huwa alladi te boroom boobu tabaaraka wa taala nga xam ne moom moo xam yi nga xamante ne te moom la nekk mafaatixul gayb kenn xamu ko lu dul moom borom bi tabaaraka wa taala te kenn amul possibilité daal di koy xam lul moom moo la ciy mosal tal na mu ko xame mbindeef manu koo xam lool moo tax loolu kese la wa huwa ta moom nag boroom boobu mooy nga xam ne alladi mooy boroom bi nga xamante ne nii yatawaffaakum bil layl mooy ki nga xamante ne mooy jël seen ruux yi bu guddee bu ngeen di nelaw loolu nag comme ni nga xamante ne noonu lañu ñu ko gise woon nga xamante ne nii boroom bi waxoon na ko kene fa yursilul uxra ila ajalin musamma moom allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha ne borom bi mooy faat bakkan yi ginnaaw ba nga xam ne ca la ñuy nelawe mooy day jël tey téy seen ruux yi ku mu bëgg nga continuer dund mooy daal mooy ci ngëbam la masane te masu cee jógee ku mu bëgg mooy nga continuer dund mu bàyyi la ak sa ruux mooy mu yebal la léegi nag mooy nga continuer ku mu bëgg a téye nag ci guddi gi boo nelawee waaja du yeewu ñu naan mooy moom de il est il est il est mort dans son sommeil mais loolu ñun ñoo koy wax ku la ne paisiblement la loolu borom bi kese ko xam képp koo xam ne safara nga jëm moom de façon boo deewoon ci lal deewoon tamit ci ñegenaay c'est pas paisible de waaye nag ki nga xamante ne nii moom àjjana la jëm même bu doon nag gaynde yee ko reeree sax kooku moom il est mort paisiblement de ndax fu mu jëm loolu la waa ji nga xam ne dañ koo rey ci toolu xare daal di koy buppic comme daal di fees comme Seydina Hamza radiyallahu anhu wa arda metti na nii ci biti waaye kooku il est paisible moom waa joojalee moom daade radiyallahu anhu mu ngi ci ci ak bànneex moo tax suñu borom ne woon ñoo ñële wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat bu leen yaakaar mukk ñi nga xamante ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla ko ne faatu nañ de bal yam ba de sax yaawun ñu ngay dund dund gi tax ñuy wax inda rabbihim fa seen borom yurzaquna mu leen di mu leen nekk koo xamante ne nii daf leen di wërsëgal de kon nag mu yaa ngoongu noonu daal la borom bi di def bil wa huwa mooy borom bi moom de mooy ki nga xam ne yatawaffaakum mooy ki nga xam ne moo leen di faat mooy téye seen ruux yi de bu ngeen di nelaw bil layli ci guddi gi wa ya'lamu ta moo xam maa jarahtum li nga xam ne moom ngeen di fàggu di ko def binnahaari ci bu bay ba cëgee ñi mu yónni seen ruux bàyyi ñu continuer dund li ngeen di fàggu di ko def ci kaw suuf ci bëccëg gi lépp xam na ko de summa ginnaaw gi yab'asukum moom borom doobi tabaaraka wa ta'ala bés nag bu ngeen génnee àddina ba ni nga xamante ne nii yabaasukum fii moom moo leen di delloo ci li nga xamante ne nii mooy ci bëccëg goo gële nga xam ne moo xam li nga xamante ni moom ngeen di jëf moo leen ciy delloo daal di bàyyi mooy ñi nga xam ne daa bàyyi seenu ruux daal di continuer di dund ñooñu ñoom borom bi tabaaraka wa taala mooy yebal li nga xamante ne nii yabaasukum fii moo leen di yebal ci li nga xamante ne nii mooy ci guddi gi ci noo ci bëccëg gi ngir ngeen nekk ñoo xamante ne nii yee leen ngeen nekk nag ci bëccëg gi nag di dund li yaqda ngir ñu daal di matal ajalun musamma mooy taxe dëxal boo xam ne moom la tuddoon ne bakkan yi may yebal bañ leen a faat ci bëccëg gi te xam ñoom li ñu fay liggéey ci bëccëg gi mooy su ngir rek ñu jote li nga xamante ne nii <clears throat> mooy dëxal bi borom bi tabaaraka wa ta'ala daal di woon dëxal ne xewul moom duñu génn àddina summa ginnaaw gi ilayhi ci moom borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw lii lépp nag bu ngeen faatoo après marji'ukum mooy seen delluwaay de summa ginnaaw gi yunabbi'ukum mu daal leen xabaare bima kuntum woon ci li nga xam ne nekkoon ngeen ko doon ko jëf yéen ñépp ci àddina ña mu rey ci guddi gi ak ñi mu bàyyi ñu dund ba ay jamonoy jamono ba seen jamonoy faatu ñëwit ñoo ñépp lii la de mooy dina leen xabaare li nga xam ne mu ne wa huwa alqaahiru mu ne wa huwa tamam borom bi tabaaraka wa taala alqaahiru mooy ki nga xam ne moo noot tey féete kaw jaam yi te yéegut fawqa ibaadi nekk ci kaw jaamam yi tiim leen te yéegut nekk koo xam ne moo leen noot ñoom ñépp ci ay namb nambam kese lañuy daw wa yursilu aleykum te mooy ki nga xam ne mooy yónni ci seen kaw yéen jaam yi alhamdulillah xafada ay malaaka yoo xamante ne nii ñoom la borom bi tabaaraka wa taala daal di def ñuy aar li nga xamante ne ñooy doomu aadama yi ñooñu ñooy aar doomu aadama yi de muy xafada yoo yële nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala ñoom bu la bàyyi woon bindeef yi noonu kese kon gars yi gis nga mbindeef yi jinne yi façon yooyu faagaagal nañ leen bu yàgg waaye suñu borom mooy yónni ñi nga xam ne ay malaaka ya ñoo xam ne ñoo leen di aar di wattu ñii di wattu li nga xamante ne mooy seen jëf yi ñii di wattu li nga xamante ne nii seen yaram yi tamit di leen aar tamit ci yi nga xam ne mooy yu yées yi ci ñi nga xamante ne nii moos bu dul woon loolu daal dinañuy wékkee ko bu yàgg ñu ne nag xatta ida jaa ahadakumul mawt noonu nag lañuy nekk nekk ci aaru caytu ak aaru proté protection borom bi tabaaraka wa taala xataa ba ida xataa ba a ida jaa ahaduhumul la daal di dee nag di dikkal kenn ci ñoom ñoom jam yoo yële tawaffathu bu boobaa nag dina ko faat naa suñu ndaw yi alayhimu salaatu wassalaam di malaaka yi nga xamante ne nii ñoom la boroom bi tabaaraka wa taala daldi yebal ngir ñu faat ñi nga xamante ne nii moom loom la wàkkeelu jox leen daldi leen wum daldi leen jox li nga xam ne mooy fat jaan yi ñoom nag bu ñëwee di ko def wahum la yufarritun ñoom duñu ci gàttañ lu de ñëw di daal di oh ñoom moom gis nga bés bi nga war a faatu bu jotee amul dara loo xam ne dinañ ko ci ñàkk def di dinañ ko ci gàttañlu lu ni mu mate te waxtu waleen seen borom tabaaraka wa taala daal di jox loo lële noonu moom lañ moom lay def de ak niñ leen ko waxe noonu lañ koy defee mu ne summa ginnaaw gi ruddu ilallahi ñoom jaam yooyu lépp nag ñu dellu leen ilallahi ci boroom bi tabaaraka wa taala mawlaahum mi nga xam ne moom méngoo seen mbir de xaq mi nga xam ne mooy dëgg boroom bi nga xam ne mooy dëgg ku dee rek ilallah fa lañ leen jëmee alaa lahul hukm alaa waawee alaa ngeen wom yi ma yëgal leen lahu moom borom bi dong la ñeel al hukm li nga xam ne mooy atte bi bu keroogee waaye fii ci kaw suuf atte bi bu ngeen xamoon ne xam ngeen ne moom dong la ñeel de wa moom borom bi tabaaraka wa taala bu keroogee yawmal qiyaam bu leen di atte asraul haasibiin mooy ki gën a gaaw gis nga jaam yi nit ñi bari bare bare bare bari amul kenn koo xamante ne nii mooy dañ naan bon borom bi tabaraka wa taala bon dossier yi daal dinay lëbëjoo ci moom quoi parce que gars yi dañoo bari ne ñi narab yoo waaye procès bi tey moo bari procès yee bari ku nekk dossier façon dossier lu dul dossier jinne di nga ko gis bo keroog suñu borom nag lool moom dara <laughs> moom borom kun fayakun loolu lool jàmm mooy xalaate noonu waaye borom bi xam ngeen ne wa moom bi asraul xaasibiin mooy ki nga xamante ne nii mooy ki gën a gaaw mooy ki nga xam ne mooy ki gën a gaaw li nga xamante ne mooy ñuy àtte de moom amul dossier bu ñu naan hë daal dina koy jommal nag loolu amul mu ne xul waxal man yu na jiiku moo kan moo leen di musal kan moo leen di muccal min zulumaatil bar bu ngeen newee ci lëndëmu ba jéeri ji ngeen nekk fii mooy nekk ci dëkk bi wala nekk ci àll bi mu lëndëm kër yi su ngeen tiit nag da yaakaar ne ha tey rek la problème di am wal baxri waaye bu ngeen nekkee ci li nga xamante ne nii mooy lëndëmaayu géej gi ngeen dem mu nekk zulumaat zulumaatun fawqaha ba fawqaha ba'daha fawqa ba'd ay lëndëm yoo xamante ne nii yenn yi dañoo tegaloo ci yeneen yi nga xamante ne nii noonu la gaa yi daal di tiit sàmbaraa géej sàmbaraa mbir yi lëndëm kër yi rek bato gi daal di tànge di waaja a wadd moo waay bu keroogee waay kan ngeen di woo moo tad'unahu xam ngeen ne moos bu boobaa seet borom ngeen di woo de tadarruan di ko sellalal nag di ko toroxlul wa xufya di ko def nag ci secret waaye ku nekk la nga yor ci li nga xamante ni mooy ak ñaan gu sell bi ko tibb ci sa buumi xol yaa fa ngeen koy tibbe de di wax lan ku nekk di ko wax la in an jaana wat naa ne borom di tabaaraka wa taala de bés tay bay bés boo ñu mu muccalee min haadihi ci musiba gii ñu nar a dal léeg ci oto ci ci bar ci ci ci ci gi ji oto bi ne hë daal di utali mbartal ma kay wala yéeg ci sareetu mbaam comme niñ ko fi waxe mbaam ma utali mbartal ma di leen dugal ci guta goo xam ne waat naa ne bés bu ngeen fa nee dabaj jàpp ngeen ne yéen ñépp ay sànku ne léegi nag loolu wala train bi daal di yàqu li nga xamante ne frein ya daal di nay dem nga gis njaga njaay bi waa ji dëgg na lu mu yor gisu dara te mu jëm waaye benn benn benn ji boo xam ne ab vide bu dara dewul loolu nga gis gaay yi dinaa di di di nekk ñaan gu ñu xam daal di koy ñaan waaye géej gi noonu la léegi nag ñuy naan borom bi tabaaraka wa la tadarruan di daal di toroxlu ci moom wax xufiya ah. di ko wax nga gis gaay ku nekk di di di wax yow di daal di sellal di daal di toroxlu gaay di ko wax ci ndànk naan lañ naan jaanaa borom bi dëgg-dëgg de boo way way bu ñu musalee min haadihi ci musiba bii lanakunan na wat naa ñu ne ñun nii de dinañu bokk mina shaakiriin ci ñi nga xam ne ñoo koy sant fu ñu toll qulillaahu waxal ne borom bi nag tabaaraka wa taala ñu na jiikum minha mooy ki nga xam ne moo leen ciy musal ñaata yoon nit ku ne xam nga ne tollu nga waxuma benn bés de ay bési bés yoo xamante ne nii wallaahi yaakaaroo mbindeef ci kaw suuf musiba bu la naroon a dal nga ñaan sellal sa digganteeg sa borom sa borom fenqal la la nga xam ne moom nga doon ragal de wala la nga bëggoon yaakaaratoo ci mbindeef sa borom daal di la koy defal waaye nag xulil la wax leen ne borom bi moom de yu na jiikum moo leen di mujjal tabaraka wa min ha ci yoo yële musiba yooyu wa min kulli karbin ak yépp musiba yoo xamante ne nii yu leen di dal ak yi nga xamante ne moo leen di njàqaroo ñaata yoon la leen ci seen borom di muccal waaye summa antum waaye malheureusement ginnaaw gi yéen moom bu loolu weesoo rek tushriku na ngeen koy bokkaale moom borom di tabaraka wa taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa